di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaqad karramnaa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum mina tayyibaat wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathiirin mimman xalaqnaa tafdiila suñu boroom azza wa jal muy wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñaar fukk yaaye bi juróom-ñaar fukkeelu la laaya bi mu ne wala qad dëgg-dëgg karram naa ñun boroom bi tabaaraka wa taala ñun dañoo teral bani aadama doomu aadama yi de alayhi salaatu wassalaam naa hamalnaahum ñu daal di leen tàggatal yeb leen yem yeb leen fil bahri yéegal leen ñu man di jëfandikoo ay gaal di yéeg fil barri ci li nga xamante wa hamalnaahum fil barri mooy ci jéeri ji d'abord mooy ñu man fi di dool seeni transport di yor ay mbaama ki fas ki xara ki oto ki Lamborghini ki lu leen neex di ko ci man di teg waaye it ma tàggatal leen teg leen ci kaw suuf ci jéeri ji ñu man fiy tabax seeni toto di seeni kër waaye di fi tabax seeni liggéeyukaay di tabax seeni daluwaay di tabax lu ne fil barri kon ma yem leen de fil barri fi nga xamante ne nii mooy jéeri ji wal baxri waaye tamit ci li nga xamante ne nii mooy ci géej gi mooy buñ nee ci géeri ji ñoom dañ fiy mën a yor seen moyen de transport yoo xam ne moom lañuy war yi nga yim waxoon rek tudd wal xayla wal baxila alhamdulillah wal bighala wal li tarkabuha wa zina wa yaxluqu ma la ta'lamun la ma waxoon moom borom bi tabaaraka wa ta'ala te dinañu ko gis ak seeguñu ci mu ne wal xayla li nga xam ne mooy fas yi de ak li nga xam ne mooy berkelle yi ak li nga xamante ne mooy mbaam yi yooyu yépp li tarkabuha dama leen koo defal ngir ngeen wan koo war mooy yooyu lay wax naan wa hamalnahum ma yeb leen teg leen dee mooy fil barri waaye ni ne wa yaxluqu ma la ta'lamun maay bind yeneen yoo xam ne yéen jamono ji xamagu ngeen li nga xamante ne nii mooy moyen de transport yoo yële li ëpp ci ñoom xamuñu ko woon dee woon nag mooy comme ñu am rek ak yeneen yoo xam ne ñun ñii xamuñu ko suñu sët sëtaat yi ñoo koy xam kon nag loolu la mu ne maa leen ngeen man bi di dox ay distance yoo xam ne comme ni nga koy tuddee ci saar boo bële nekku ngeen woon di ko xotti lu dul bi sëkkil anfus di leen yenul seen bagage yi lu dul ci coono goo xam ne di ngeen doon na ngeen leen ko toggoo ngir man koo def kon mu ne kon maa weral bani aadama doomu aadama yi cay teraanga daw teraanga gu rëy wallahi moo tax moo tax borom bi avec teraanga gi gën a mag gum defal doomu aadama mooy dafa jël mu ne war na faxtu fii himir ruuhi loo Allahu loolu moom moo gën a màgg voilà suñu borom nee ah doomu aadama bi ah seen maam ci boppam te loolu la defal aadama doom yëpp mooy mbindeef mu ne ci doomu aadama yi alayhi salaatu wasalaam noonu la suñu borom nee na maa leen ëf ci ñoom wol ci ñoom sama ruux nga xam ne moom itraq la mooy dafa nekk loo xam ne amul barrière amul fu mu yem dafa nekk luñ joyal borom bi moo jël ruuxam la jël ëf ko ci doomu aadama bi moo tax doomu aadama bi wallahi amul dara lu ko mën a tënk dara lu ko mën a tënk ci boroomam mooy amul dara te moom moo gën a yaatu bu xamoon dëgg-dëgg moom moo gën a yaatu suuf si ko borom bi teg àddina bii doomu aadama bi boobu gën yaatu mooy ruuxama gën a yaatu fuuf àddina bi yépp loolu moo tax borom bi tabaaraka wa doon wax doon wax naan naan naan naan kii bi nga xamante ne nii eh, eh, ci lay wax ne loolu maa ngi fàttali ma yoroon na <laughs> voilà wa fi anfusikum ci suuratu Zaariyaat voilà bi muy wax naan wa fi samaa'i rizqukum wa maa tu'aduun ay yoo di tudd naan li mu ci asamaan seeg ci def yu yéeme si falaxam mu ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun waaye tamit wa fi anfusikum ci seen biir yéen nit ñi surtout afalaa tubsiruun ndax yéen du ngeen gis. am ngeen clairvoyance di gis gisu xol ngoo gële mooy li <laughs> moo doomu aadama bi jaay way jële moo gën a màgg àddina ak lu ci biir waaye nag loolu mooy kat mooy ki nga xamante ne moom la suñu boroom ne qad aflaha man zakkaha kooku mooy koy mooy kooku la ñuy wax mooy ki nga xam ne texe na man ki nga xam ne fexe na ba bakkanam mu fexe mu harmoniser topp ruuxam mooy mu ànd ak ruux gi ci itlaq boo gële di jaamu borom bi kese du ko moy te amul leneen lu muy xool lu dul boroomam tabaaraka wa moo tax wala ka dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala nee na ñun dañoo teral bani aadama doomu aadama yi wa hamalnaahum alayhi salaatu wa salaam ma yeb leen yeneen jox leen ay moyens de transport fil barri fi nga xamante ne mooy jéeri ji comme ni ñu ko tudde léegi wal bahri ak ci géej gi ñu am ay looco ay gaal ay bateau ki lu ne di ci mën di yéeg ay bateau de croisière nga gis ñii nappkat yi bato ñi nga xam ne ñoom dañuy def transport ak ñi nga xam ne ñoom moom dañuy dem ngir féexlu ji daal trouver ji ay ay endroit yoo xam ne yu paradisiaque la comme niñ koy wax yu paradisiaque yoo xamante ne yu ajjana ya la lu bakkanee yooyu yëpp borom bi moo leen ci teg waaye warazaqnahum ma daal di leen wërsëgal ñoom doomu aadama yi mina tayyibaati ci yu tee yi nekk ci kaw suuf fii moo tax ku la nekk fii ut lu dagan doo dund kooku waxul lu am de suñu borom nee na maa leen wërsëgal te li ma leen wërsëgal mina tayyibaati waxul sax lépp mooy ne yu tee yi la leen wërsëgal kon nag mooy yu tee yi dañoo fees del ci kaw suuf léegi nag yaa fuusa fi am bu dee ñu nangu ñoo jàng nangu ñoo euh, évoluer nangu wu ñoo daal di soppiwu doxin soppi ni maam doon doxale ci wàllu mbay ak ci wàllu napp ak yooyu ñu ne ñun daal lañ ci fekkoon la ñuy gën a bari te mën a ut lu ñu leen loolu bu ñu fa bu ñun ci ñun la mooy il faut être compétitif waaye euh, tegu leen ci mbir mi teg leen xam bu ko defee ngeen jàll waaye bu ngeen ko deful nag ngeen nekk fi leer borom di naan diw nag ñëw taxaw fa naan leen kon nag bu boobaa bu kenn mën a seet lu dagan waxul lu am de oo ne lu dagan kay ngay dund kay warzaqnahum nan maa leen wërsëgal min at-tayyibaati ñuy baax yi de te teey faddalnahum te ñoom doomu aadama yoo yële maa leen gënale lee man borom bi tabaaraka wa ta'aala ala kathirin ci lu bari mim man xalaq naa ci ñi nga xam ne ñoom lañ benn tof bii laa ak gënale moo ñu bari ci sama jaan yi mooy ne mooy demee li lim a gënalee dafa raw li nga xamante ne nii mooy jaam yi boo tax loolu am na benn masala boo xamante ne est-ce que doomu aadama yi ñoom mooy moom moo gën a mat ki nga xam ne mooy walla malaaka voilà moom malaaka ku gën dañ naan malaaka moom de toute façon malaaka moo gën waaye doomu aadama ci gàttal daal moom moo gën a mat ndax malaaka suñu borom bon moo tax borom xam-xam yi dañ ci wute am ñenn ñu ne non malaaka moo gën parce que suñu borom tabaaraka wa taala damay muy wax ne doomu aadama bi comme ñu ne ci xadiisul qudsi bu mawlaana Abu Hurayra nekk ci saxiixayn nga xam ne moom borom bi mu ne yonent mi alayhi salaam nee na borom bi nee na sama jaam bu ma tuddee ci mbooloo moo xamante ne nii mooy mbooloo mooy mu tudduma ma fa man dinaa ko tudd ci mbooloo boo xam ne moo gën mbooloo ba ma tudd kon da mbooloo mi suñu borom bi di wax mooy haute assemblée malaaka yi mooy almalaul ala mooy foo fële tajabu mooy mooy mbooloo bu kawe moo mën a ta màgg ñoomin malaaka yu kawe yee kawe mu ne dinaa ko tudd fu gën moom fi ma tudd kon am ñu ne kon loolooy wane ne kon malaakaa gën waaye daal am ñu ne moo affaire bi masala mu gudd la waaye insha allahu taala ci tënk lool lan la mooy doomu aad man nañ ne ci kaw loolu noonu mooy côté gën gi man nañ ne waaw koo ne boobu ñoom ñoo gën mooy ci lu ñu doyal waaye nag doomu moo gën a ndax doomu aadama borom bi daf koo mu mën a explorer lu ne xam nga malaaka yi moo tax malaaka yi doon wax naan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum naa Jibril ko la waxoon Seydina Rasulullah alayhi salatu wassalam ak loolu lële ta lool waxoon na ko keroog laylatul isra bam naan ko fii ngay yem mu ne ko ñun de ah manuma dépasser fii ndax ku nekk ci ñun malaaka yi dafa am maqaama station boo xam ne manu koo jéggi foofu borom bi fa mu ko teg mooy malaaka du évoluer malaaka nag ba ko borom bi bindee fa mu ko teg mu ko fay jaamu du ko fa doxal la mu ko bëgg mu doxal kooku du dépasser foofu loolu rek lay def moo tax mu ne laa ya'suuna allaha maa amarahum ma ya'maruun wa yaf'aluuna maa yu'maruun ñoom du ñu mooy seen borom manuñu ko mooy manuñoo mooy seen borom takat lim leen digal kese ci la ñuy ne waaye nag doomu aadama bi moom day mën a évoluer loolu nag amu ko voilà mooy loolu noonu mooy par exemple moom moom mën naa nekk fu ne moo tax borom doon wax ci suuratu tiin ne moom ñoom mooy doomu aadama yi ñoom ñoo ko teg wa tiin wa zaytuun wa tuuri siniin wa hadal baladil amiin laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim radannaa sala saafiliin kon fii ahsani taqwiim ni mu gën a rafete gën a mate ci laa ko teg moom doomu aadama bi waaye nag kooku mooy ki taxaw ci ki nga xamante ne nii moo taxaw tem di jaamu borom bi tabaaraka wa taala bu ko fi bàyyee nag topp ba kanam ak ibl abali sa yeeg addina ak bànneex ak yooyu moom suñu borom nee na dama koy seetaan mu dellu asfala saafiliin fa gën a suufe lu suufe kon mooy borom doomu aadama bi man nay évoluer di dépasser fii nga gis ne tey fii la yemoon ci wàllu yàlla mu weesu fii ci wàllu diineem wàllu xam-xam di évoluer di xamante ne nii day yenn malaaka yi des fois yenn malaaka yi buy waxtaan ak ñoom sax malaaka yooyu dañuy jànge ci moom dañuy dégg ci moom yoo xam ne leneen ñoom dañ ciy jariñu voilà mooy loolu doomu aadama mën na koo am voilà loolu daal ci gàttal lool loolu la mooy doomu am waaw malaaka moo gën ci lu ñu joyal waxuñu la nag malaaka moo jël mu ne moo gën ñépp xam nañ ne yonent yi mooy lii ñuy wax nii nag yonent yi bokkuñu ah voilà foog naa se clair mooy waxuñu naan est-ce que Seydina euh, euh, euh, Jibril est-ce que moo gën sey Seydina Rasulullah loolu moom du wax loolu moom du wax foog naa nit xalaatul ñuy wax lool mukk mooy yonent ya yi sax ci laa wax ñoom ñépp dañ leen a teg fee ñoom ñoo gën malaaka yi léegi nag mu des léegi nit ñi en général ñi ci des waaw kay foofu la wax ji nekk waaye sinon malaaka yi ñooy safwatul xalqi ñoom ñooy